a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah ammaa ba'du fa yaquulu rabbu azza wa jalla fi suurati najm inshaa allahu taala ñu ñëwaat fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci saar bi nga xamante ne mooy an-najm ñu ngi woon ci laaya bi nga xamante ne nii mooy weeru laaya ba tey nag ñu war a jël laaya bi ci tegu di fanweer rek benn ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard mu ne boroom bi tabaraka wa taala la ñeel maa fi samaawaati lépp loo xamante ne lu nekk ci la samaan yi la wa maa fil ardi ak lépp loo xam ne lu nekk ci suuf yi la liyajziya alladiina asaa'u bimaa amilu bu nit nag foog ne damaa tabax asamaan ak suuf indi leen ci ngir caaxaan dama leen fee indi ngir saytu leen waaye bu ngeen fa jógee nag ba ñëw ma fay li yajzi alladina saa'u bima amilu ngir ma fay ñi nga xam ne ñoo doon ñaawe ci kaw suuf ne dee duñ ma topp te duñ ma gëm bima amilu ca la ñu doon jëf ci wa yajzi alladina ahsanu bil husna mu daal di fay moom borom bi tabaraka wa taala ñi nga xam ne ñoo doon rafetal bil husna ci aljana ak lu raw aljana mu ne ñooñu ñooy ñan ñooñ doon rafetal mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne nii yajtanibuna kaba'ira al ismi wal fawahisha mooy ñi nga xam ne dañu newee ci kaw suuf dañ doon mooy tandaku kaba'ira al ismi mooy bakkaar yu rëy dañ ko doon mooy tandaku bokkaale ñaawe jëm ci say waajur rayaate ak ñi nga xamante ne ni njaaloo façon yooyu yépp dañ ko doon mooy tandiku wal wal fawahisha ismi mooy bakkaar wal fawahisha jombate fi jëm ci wàllu sëy ay wàllu góor yi yéen façon yooyu yëpp dañ ko doon mooy tandiku illal lamam ba mu def bakkaar yu ndaw yi nga xamante ne nii nit ci moom rëccul mu daal di ci moytu day jafe waaye buñ ko defee rek daal di delluwaat daal di tuub ci seen borom ñooñu ñooy ñi bi di fayee rafet lu rafet góogale mu ne inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom wasi'ul maghfira mooy ne mooy yaatu ak yaatu ak sudura huwa moom borom bi tabaaraka wa taala aalamu bikum moo leen xam nit ku nekk borom bee la gën a xam sa bopp is fàttaliku leen moom mi nga xamante ni nii kay ansaakum min al moom moo leen sof leen ci suuf si jële seen baay ci suuf si waaye yéen nit ñi mu ëndi leen leen ci kaw suuf si ngeen fi nekk nii comme ni leen génnee min al ardi nabaata comme li nga xam ne noonu la leen comme gàncax yi comme na mu ko waxe woon wa iz antum ak ba li nga xam ne ki nga xam ne kay moo leen génn gin leen na xam fu daal leen sopp ba ngeen xam ne ngeen nekk ajinnatun ay ay liir fii butuuni ummahatikum ca seen biiru naya wala tuzakku anfusakum kon nag bu leen fi nekk nag di daal di setal seen bopp di tagg seen bopp jàpp ne yéen gën naan man mii ni sama xol bi baaxee déedéet borom bi moo leen gën a xam ku nekk ni nga mel la ngay nëbbëg loolu yëpp borom bee la ko gën a xam de huwa moom aalamu mooy ci xam dëgg-dëgg bi man ittaqa ana kan mooy ci nga xam ne moo moo ko ragal kon nag mu ne arfarayta alladi tawalla mu ne nag xanaa gisuloo ki nga xamante ne nii dafa dummóoyu mooy yéeféer bi lii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ci kan la woon ci paawu Makka yi yéeféeru Makka yi yee nañu am na ñu ne al-Walid ibn al-Mughira am ñu ne Abu Uhayha am ñu ne Abu Jahl wax yi bari na ci am ñu ki nga xamante ne mooy an-Nadr ibn al-Harith ñoom ñii ñëpp bokkoon ci noon yu mag yi mu ne appareil te tax gisuloo alladi ki nga xam ne tawalla dafa dummóoyu alquran ji wa afa qalilan mu joxe lu néew nag tuuti la joxe ci alal ja ko borom di def ngir mu dimbali i jaam yi tuuti la joxe wa ak daa ginnaaw gi mu téye mbir yi mooy la muy joxe sax àggale wu ko bu joxee tuuti daal di téye ndax nay a indahu ndax moom moo mëre ilmul ghaybi ba pare weddi yàlla nag ba pare jàpp ne bu gi kenn du ko gën bu dee alaaxira sax xam na kenn du ko gënu nekkin suñu borom ne moom daa nekk fa moom xam-xamu kumpa xam-xamu allaaxira xam-xamu lii ñëw fa huwata moom yaraa da cee teg xam ne moom noonu lay demee mu ne am lam yunabba kooku xanaa moom xabaar wu ñu ko bi ma fii suhufi Muusa li nga xam ne woon ci këyit nga xam ne moom lañ yónni woon Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam wa Ibraahiima wa waffa ak Seydina Ibrahim téere yañ ko yónni woon alladi ma nga ne waffaa kayit yañ ko yónni woon moom mi matal sëkk borom bi tegoon ci kawam moom Seydina Ibrahim al-Khalil salaam lan la moo ne woon lan moo ne woon ci téere mu ne allaa taziru waaziratun wizra uxra kene amul kenn koo xamante ne nii dina yenu bàkkaari moroom keneen de nit du def ak caay-caayam wala nga ñëw naan ko bon yow nekkal ci li ma nekk comme yéeféer yi lay wax nii naan fekk kuy def lu baax nga naan ko bàyyi sa lu baax lii bu ëllëgee maa lay res dara du la dal mu ne xanaa xamuñ ne laa taziru du yenu waaziratun waroomu yenu wizra uxra bàkkaari keneen kenn du ñëw di la yenul say bàkkaar de wa an laysa lil insaani ci nit ki du am illa ma saa lu dul li nga xam ne moom la liggéey moom la def ci kaw suuf moom la fi am de moom lay fekk ëllëg wa anna sa'yahu te jëfam jooju muy jëf fii sawfa yuraa dees nañ ko xel sees nañ ko koo wande bu dee lu baax lu baax la bu dee safaani safaan la summa ginnaaw ba yujzaahu ñu faye ko al jazaa al awfa pay ga nga xamante ne mooy ga gën a mag loolu nag mooy nit ki tekkiwul ne nit ki manoo koo ñaanal mu génn àddina nga ñaanal ko loolu yonent bi alayhi salaatu salaam lii moo a te sariya waaye borom bi wan nañu te jàngal nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nit ki bu faatoo doomam ju baax doo xam ne da koy ñaanal ci ginnaaw day dem ci moom waaye sarax boo baax boo xam ne tax nit la ku ko xamoon nii rek yéene ko ko yool boobu day dem ci moom loolu xamaloon nañu ko mu ne wa annal li laysa wa moo bi mu ne kon nag te mooy ginnaaw boobu mu ne wa anna ilaa rabbikal muntaha te dëgg-dëgg bokk na ca la ne woon ci téere te yéen ñii ngeen war xam yéen jullit ñi yéen ñépp ba yawmal qiyaam te ne ci seen boroom al muntaha fa ba nekk mooy terminus bi boroom bi mooy objectif mooy képp koo xam ne dañuy topp du moom mooy moom moom moom la ñuy topp ngir boppam de dañ koy topp ngir yàlla képp koy àndal na nekk ngir yàlla koy bàyyi na nekk ngir yàlla wa annahu te boroom boo huwa moom de abu xaka mooy ku reexaan rek ku nekk ci kontaan ka nekk ci mbégte moo la ci teg wa abu kaa waaye ku nekk ci ci ci naqar di jooy moo la ci teg wa annahu ta moom huwa moom amaata mooy kii faat wa ahyaata mooy dekkel wa annahu ta moom borom bi xalaqa zawjayni moo bind ñaari teer ñaar yoo xam ne az-zakara góor wal unsa ak jigéen min nutfatin jële leen ci tokk man niyu boo xam ne idaa tumna bees ko sottee ca ruxu mujj ndaw sa ca biiru ndaw sa ca lañuy ca lay juddoo wa anna alayhinna shatal ula te borom boobu nga xam ne dara waru ko moo war lool boppam que ne yéen nit ñi dinaa leen dekkel leen dundaat gëneenug dund yawmal qiyam wa annahu ta sa boobu yàlla moo mëne huwa aghna képp ku woomal rek moom moo la woomal de wa aqna waaye ku ñàkk a woomal moom moo la ñàkk a woomal de wa annahu ta borom bi tabaraka wa taala huwa rabbu hira moom mooy borom biddiw bu kaw boobu ba nga xam ne daa amoon ci arab yi ne dañ ko doon ndax njariñ borom bi nag ne ba leen a xamal ne man maa moom biddiw boobu bële jariñ li tukkeewul ci biddiw boobu bële de man maa ko moom kon jaamu leen ma wa annahu te moom borom bi tabaaraka wa taala ahlaka aadan al ula mooy ki nga xam ne moo alakoon aad waa kër yeneen ci àlla huut al ula bu njëkk ga gati ne to doon dafi tojaange gisoon nañ ko ci laaya yi ñu wees woon ci suuratul qamar nan leen borom bi daal di woon alakee wal mu'tafikata ahum wa aadan waa Samuud fama abqaa waa ba ci ñoom kenn bam di bugal loolu it wanoon nañu ko nan la leen bugale woon te dina ko wax ci saar bi ci kanam bi suuratu Tuur wa qawma nuuhin min qabl ak seeg waa kër Seydina Nuuh it maa leen alagoon ci lu jiitu innahum gis nga waa kër Seydina Nuuh yi alayhi salaam kaanu nekkoon nañ ñoom hum ñoom azlamu ñoo dàqoon a mooy yàlla dàqoon a bokkaale wa atraata ñoo gënoon a deew wal mu'tafikata ahwa waaye it moo bugaloon yi def di waa Makka ngir def leen attention comme ni nga ko waxee woon ci suuratul qamar wal mu'tafikata ahwa ñi nga xam ne dañoo dëpp wëlbati suuf seen kaw waddal leen ñi nga xam ne ñoo doon def ak ngóor jigéen ci waa kër Seydina Luut alayhi salaam fa ghashaaha ma ghashaa suñu waroon muur leen leen muur mooy dafa malaaka mi dafa dëppay leen ñi suuf seen kaw ba pare taw seen kaw ay xeer loolu la naan fa ghashaaha mu muur leen maa la nga xam ne ghashaa moom la leen muure fa bi ayyi alaa'i rabbika tatamaara ana ban ci seen xéewalu borom yi yéen yow nit ki yow bi weddi tatamaara ngay weddi di déng déngee ka weddi naan lii amul di ci dutee ka def ay dënd ay sikki sàkka haadaa yëg leen nadirun xubba la min an-nuzuril ula tukkee moo la yonent yu njëkk yi indi woon benn la moo ne ci ñoom la leen yó la ko yó la ko yó moo wàcce kii di borom bi tabaraka wa taala muy xuppaate alquran bi azifatil azifa léegi nag gis nga bés bi ma leen di wax bi saa yawmal qiyam jege na de ndax lépp luy ñëw lu jege la laysa laha min dunillahi kashifa amul kenn kenn bu borom bi kenn ku neex koo xam ne ma mën naa fexe ba wuññi saa te joxagul wala boog mu waaj a ñëw mu ne moom neexu ko du ñëwagul kenn mënu koo def ku dul borom bi afa min hada al hadith ta'jabun mu ne nag est ce que yéen yéeféru borom yéen yéeféru Makka yi yéefér yi ba kaw suuf ba kaw suuf borom bi du ko leen ndax alquran ji ta'jabuna ci ngeen nekk di yéemu di ko weddi naan moo naka la yàlla yi wàccee dara waay yi amul waay ay yàlla yi sax amul ndax hadith muy nattali bii di nettali alquran ji ngeen di weddi wa tabhakuna ngeen di ree au lieu ngeen gëm li ñuy wax ngeen def ko ay kukkali quoi naan gaay dañu neex ñu naan alquran quoi naan ay yàllaa leen yónnee gi yàllaa ko wax ñii dañu xeer quoi ñii dañu sànni quoi ñoom dafa mel ni dund ñu ci vingt et unième siècle bi wa tabku wala tabku nag du ngeen jooy ci li leen borom bi di wax ci yu ñàng yu leen nar a dal bu ngeen génnul ci seen bakkaar yi ngeen faalawu ngeen ko wa antum saamiduuna ngeen fee nag nekk rek ci way ji daas jeeg wayat mumbaay xumbaay rumbaay ngeen bëgg a lool seen addina daal noonu daal ngeen nekk alxuraan ngeen teg ko fële di wayaka foof di boo sóor loolu daal ngeen war na nekk suñu borom ne ha